xew-xew yi nga xam ne ñoo am ci juróom-benneelu at bi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam ci jataay bii ñu génn gisoon nañu ay sariya gisoon nañ denc gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon denc sayyidatu Ramla suñu yaay Ramla bint Abi Sufyaana ñu gën koo xam ci Ummu Habiba gisoon nañu te lool amoon ci juróom benneelu at mi comme li ko waa jumhurul ulama waxe gisoon nañ tamit ay sariya yoo xamante ne nii jotoon nañ leen gis bi ñu mujje woon ci ci sariya mooy sariya bu seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu wa ardaa te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon koy yónni bërëb bu ñuy wax di qissa zu qissa bërëb boobale noonu lu tudd tur la bam demee gisoon nañ ñu leen gaay teewloo ba ñuy nelaw ñu rey leen ñoom ñépp ba moom li ko sauvé dañoo foogoon ne dafa dee am ku fa romb ñu bàyyi leen fa daal di daw am ku fa romb bu dégg gis carnage bi mun a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah mu xam ne kiy jullit la mu daal di jóg mu yëngatu kooku daal moo ko wommat daal ko koy yóbbu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gis nañ ne aleyhi salaatu wassalaam ba mu ñëwee dafa yónni beneen sariya bu seydina abu ubayda aamir ibn jarraax radiyallahu anhu boole koog ah, ñeent fukki nit quarante nit ngir ñu daldi dem fekk fa ña nga xamante ni ñoo jëf-jëf ju ñaaw joojale ci saxaaba yooyu radiyallahu waaye fekku leen fa gaaya daw bañ doon daw taluñu sax yóbbaale seen gàtt ya ak seen troupeau ya fa lañ ko bàyyi mu daldi wommat yépp indi moom seydina abu ubayda aamir ibn al jarrah aminu hadihi umma radiyallahu wa ardaa <coughs> ñu waroon a nag ci sariya yooyu xew tamit ba léegi ci début gisoon nañ ne sariya bu seydina Muhammad ibn Maslama bi mu ngi xawoon ci Rabi'u Saani ah te gisoon nañu defoon nañu taxriiju xadiis yooyu ne ki ko solo woon mooy imaam Muhammad ibn Umar al moom moo ko solo woon ak taalibeem bi scriptum bi di bindkatam bi di imaam Ibn Sa'd na ko noonu imaam at-Tabari it solo woon na ko waaye ci yoonu imaam al-Waaqidi sanad yooyu yépp nag dañoo daldi da'if ñu waroon a continuer nag tey ba léegi ci xew-xew yooyu ci Rabi' kon ñu ngi Rabi'ul awwal ci la muy weeru gàmm ci la yónni woon ah, Rabi'u thani ci la yónni woon kii Seydina Muhammad ibn Maslama ila dhi qissa ah ci weer woowu noonu tamit muy rabiul aaxir bokk ci juróom benneelu at mi ci gàddaay bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam yónni beneen sariya muy benn armée boo xam ne moom du dem ki ko jiite woon ñu gën a xam sariya boobu ci sariyatu zeyd ibn xaarisa muy sariya bu seydina zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum ilaa ayn fan la leen yónni woon ilaa bani suleymin bil mu ngi leen dele yónni leen ci waa banu suleym ci bërëb bu ñuy wax aljamuum ah xadiis bii nag imaam ibn saad moo ko nettali waaye bi duuni sanadin ci loo xam ne amul sanad sanadam amul sanad mooy da ko nettali noonu waaye amul càll la kon muy sanad boo xam ne wérul nga xam ne bërëb boobu nag di aljamuum ci xuru Naxl la nekk Naxl Fakrish soriwul ak la ci ci ci ci ci càmmoñu bërëb boobu xur woowu di Naxl waaw keroog hijratu al hijra ila Taif foofale la yonent bi alayhi salaatu wa defoon escale bi muy ñibbi ci waaw nax la foofale nag la dem ci xur woo wële ci waa Banu Sulaym mu yónni ko foofu moom Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhuma biñ demee nag bi ñuy dem ci yoon bi ba ñëwee bay jege foofu ñu daldi jàpp benn jigéen boo xam ne ci Muzayna la bokk muy tribu de Muzayna tribu de na foofu la bokk ndaw sii ñu daldi koy téye ndaw soos nag mu ne mu ngi tuddoon Halima mooy Halima la tuddoon léegi nag ñu ne ko dañoo bëggoon teewuñ la ngir def la dara dañoo bëggoon nga tegtal ñu fi nga xamante ne nii foofu la waa Banu Sulaym nekk seen campement yi seen dëkkuwaay yi lañ bëgg ngeen teg nga tegtal ñu ko yow soxna si ah ndaw si daldi leen tegtal ñu daldi dem fa nga xam ne mooy bërëb ba ñu nekk daldi fa jël li nga xamante ne am fa ay gàtt yu bari jàppale fa ay prisonniers bokk nag ci prisonniers yi jàpp jëkkëru ndaw si ndaw si leen doon tegtal moom jëkkëram bokk ci prisonniers yi jàpp comme que nag ñoom Seydina Zayd dañ leen a yónni ñoom jëluñu benn décision liñ jël daal mooy ñoom ñépp la ñuy yóbbu ak gàtt yeeg yépp yóbbu leen ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la dellu si madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci expédition bi ya indi loolu lépp ak ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñu ko nettalee ni mu demee ak ndaw si nim leen jàppalee tegtal leen mu ne ndaw si ak boroom këram libéré nañ leen ay wa fokk ñooñu ñu libéré leen ñoom ñu daal di leen libeere ñoom ndaw soosu ak jëkkëram ji nga xam ne bokkoon na ci prisonniers yi ah ci weer woowu kon muy rabi al aaxir bi nga xamante ne kon sariya boobu moo ci xew ak bu seydinaa Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi nga xamante ne ci la weeru jumaadal uulaa jot ba léegi ci juróom benn at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yónniwaat seydinaa zeyd ibn xaarisa ci beneen sariya ci bërëb ngir mu dem ci bërëb boo xam ne mu ngi tudd al-Ins quatre entre bërëb boobu ak Madinatul Munawwara ñeenti mille quatre mille mooy distance entre al-Ins ak Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ko yónni nag mu ngi ko boole ak cent soixante-dix gawar ngir lan li yataarada li ayrin li qurayshin balagahu annaha aqbalat min ash-sham ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dégg ne waa quraysh am na seen benn ngi njëgg benn caravane boo xamante ni sham la jóge jóge na siri di ñëw yeb fees yonent mi aleyhi salaatu wassalaam nag loolu la yëg xam ne ñoom seen itinéraire fi ñuy jaar ndax xawoon nañ ci changer dara rawatina ba Badar amee ak Uhud ñu foogoon ne Uhud moom dañuy ñëw massacrer jullit ñi seen fukki xel ak juróom-ñeent dootul xalaat duñu kat waaye mbir mi jariñul dara te barki démboo njaay lañ jóge fii ci xan daq amuñu liñ bëggoon wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaydihim lam yanaalu xayra buur yàlla delloo leen ak seenu xol buy metti di bitaa amuñu dara ci liñ bëggoon amuñu yiw waa Quraysh nag ndax Quraysh lii nii mënu ko woon a bañ a def parce que l'économie de Quraysh reposait sur le commerce bi doon am rihlat ash-shitaa'i sayf ak aj gi te yoon la umra yi sawaay yooyu noonu téyewuñ dëkk bi kon nag il faut ñuy commerce mooy nerf de la guerre waaw l'argent il faut ñu am ko te ni ñu ko mën a amee mooy di dem siri ak Yaman te Syrie Yaman moom sax garaawul ndax suñu suuf la nekk mag sauf que Sham te moo ëpp fu ñu doon dem foofu foog ñu jaar Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam fa jullit ñu ne te ñooñu suñuy noon lañ waaye nag comment amuñu leneen amuñu pexe moo tax malgré loolu lépp liñ ci daj yépp waaye teewul bon loolu lañ mën a def ndax kat instinct de survie la sinon la Quraysh Quraysh dootul ne léegi nag ñu yónni ab benn caravane ñu foog ne nag yonent bi aleyhi salaatu du ko yëg mu daldi di koy yëg mu yónni benn sariya jiital Seydina Zayd ibn Haarisa ngir mu dem ca bërëb boobu al ci yoonu caravane bi ngir xaar leen foofale ñu jóge Shaam ñoo waa Makka nag ñëw bi ñu ñëwee ñoom yëguñu li xew ak mooy ngir yi xam nga eh, njëg yi njëg yi du am du grave mooy ñooñu xam nga ne mënuñoo défendre ab armée ñoo faire résister surtout cent cent soixante-dix personnes ay warkat gaay biñ ñëwee fatamakkanu min axdiha wa ma fiha Seydina Zayd ibn Haarisa ak ñim àndal teg loxo te li nga xam ne mooy ngir kii njëgg mi ak li ci newoon lépp alal jëpp ñu daal di koy jël mu ne wa axadu yawma idin fiddatan kathiratan li Safwan ibn Umay li Safwan ibn Umayya wa asaru unaasan mimman kaana fil ayr minhum Abul Aas ibn Rabi' ñu daldi teg loxo ci njëg moomu ak li ci newoon jël or bu bari boo xamante ne nii keroog Safwaan ibn Umayya moo ko moom Safwaan mi nga xam ne Umayya ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naar mooy baayam ma ñu reyoon Badr ñu jël si woon seen ra xam nga Safwaan ak ñoom Ikrimat ibn Abi Jahl bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo waral ghazwatu Uhud comme niñ ko gise woon Safwan ibn Umayya keroog njëg moomu alal ju bari la ci amoon or bu bari jullit ñi daal di ciy teg loxo ba pare ñu daldi di gaay a newoon ca njëgg ma doon doon ko ña yoroon njëg ma ñu daal di leen jàpp def leen ay prisonniers bokk na ci ñooñ nag Abul Aas ibn Rabi'a ndax yaa ngi fàttale ko Abul Aas ibn Rabi'a Abul Aas ibn Rabi'a moom gisoon nañu nettali bi ci lu gaaw bi ñuy gis hijratu as-sayyidatu Zeynab bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam ndax Abul As c'est pas la première fois ñu jàpp ko ci ngi ci njëgg yi caravane yi doon jóge Quraysh boo fàttale ko bi ñuy def tarjamaam moom Seydina Abul As gisoon nañu nan lañ ko jàppee woon bu njëkk ba ñu libéré ko ba Sayyidatu Zeynab daal di woon yónnee fekk taawe mu ngi Makka caqam ba nga xam ne moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la ko yaayam joxoon ba muy sëy muy sayyidatu Xadiija mu jox ko ngir ñu libeere Abul Aas yonent bi aleyhi salaatu saam gis ko daal di fàttale ku yaay Xadiija ñëw ne la Ansaar bu ngeen manee daal di koy libérer joxaat ko alalam libeereel ko prisonnier wam caqam ngeen def ko ñu daal di koy def yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko nag ci condition mooy nga delloo ma sama doom boo demee Màkka ki nga xam ne mooy sama doom di saydatu zeynab bint rasulillah alayhim asalaatu wassalaam bii nag bii ñu jàppati ko boobu nag tuubul mooy dafay dem dellu yónnee saydatu zeynab toog bokk ci nekk ci kéeféram mu ñëwati ci beneen caravane ñu jàppati ko bi ñu ko jàppee bii nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo abul aas dafa def le tout daw ah gis sayyidatu Zaynab daal di koy wax ne ko moom dañ ko jàpp te lii yëpp gisoon nañ ko bi ñuy def tarjamaam bi ñuy gis gàddaayu sayyidatu Zaynab bint rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci lañ defaale woon tarjama Seydina Abul Aas foog naa jëlaloon nañu minimum jëlaloon nañu ñaari jataay walillahi alhamdu wal minna ah kii euh, euh, euh, moom moom mu ne sayyidatu Zaynab bàyyi ba ba fajar jot ba yonent mi alayhi salaatu salaam di julli bañ julli fajar ci jàkka ji ba ba mu sëlmal mu dégg sayyidatu Zaynab wax ca kaw ne yéen jullit ñi yëg ne man ajartu Abul Aas ibn Rabi'a man maa yiir Abul Aas ibn Rabi'a yonent mi alayhi salaatu salaam ne jullit ñi lii de maa ngi koy dóor a dégg maa ngi dóor a yëg lii nii sayyidatu Zaynab wax mag yéen ci yem ne ko nag dinañ dàkkooral dinañ la dàkkooral loolu waaye moom bu mu la laal bu mu la laal moom Abul Aas comme que moo ko yiir te al muslimuuna tatakaafawu dhimmatuhum dimaa'uhum dimaa'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnaahum jullit ñi ñoom ñépp yam amul ay bas de bas ak voilà waaw innamal mu'minuuna ixwa ñoom ay mbokk lañu te fi ñuy xamee mbaax inna akramakum inda allahi ki gën a tedd fay ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla ki gën a ragal yàlla moo gën amul beneen parce que kii benn ab sëriñay doo mooy baayam kële nag moom doomam moom du baayam du sëriñ kon nag bokkuñu déet lislaam xamul lool voilà la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi moom la amul ngëneel ci arab ci kudul arab lu dul ci ragal yàlla ah kon ñoom ñépp a u seen deret yi ñoo yem ngaray jullit bu dëkk Makka ngaray jullit bu dëkk Pakistan bu dëkk Indonésie bu dëkk Brésil Argentine Groenland ñoom ñoo yem képp tatakaafa udima om te seen pacte yi même ñi gën a suufe dañuy dox ci pacte yooyu da leen di concerner kon comme que sayyidatu Zaynab nee na laqad ajarta laqad ajartu Abal As yonent bi alayhi salaatu salaam ne oh, ne d'accord na waaye nag bum lalaal laal voilà léegi nag Abul As après kon moom mu libre kon mooy duñ ko def dara ñu daal koy delloo lim fi moom li mu yoroon mu daal di dellu Makka bi ñu ko delloowee njëgg me gi yoroon mu daal di dem ba Makka daldi delloo li nga xamante ne mooy alwadaa yiñ ko dénkoon waa caravane bi yépp ku nekk mu jël lan ci am mu daal la koy delloo daal di la koy jox ba pare mu ne leen ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu daal di daal di tudd ñaari baati seede yi ne maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa taala te seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la léegi nag mu tegal ci waa màkk ne wa ma mana'ani an uqima bil madinati illa an xashaytu illaa an xashiitu an tadunnu anni aslamtu li an adhaba billadi lakum après rajaa ila madina mu daldi ne leen est matal naa li ngeen ma yónni woon Sham matal naa ko walla déet gaa yi na ko jërëjëf waay Abul As yow kay oo oh, yow kay moom sa liggéey rafet na moom yow kay lépp mat na yal na la yàlla yokk a léegi nag mu ne leen nag yëg leen ginnaaw ba loolu am na yëg leen ne ashhadu maa ngi seede ne an ilaaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illallah ku dul buur yàlla wa ashhadu ta maa ngi seede ne anna muhammadan ka seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la mu daldi dugg ci lislaam ne te ragaluma bu ngeen gisee nag ma ñëw ba fii delloo leen seen marchandise yi li ngeen ma yónni woon doora tudd baatu seede yi dama doon ragal des Medina bu doon Medina laa tuube ngeen foog ne dama fay toog téye seen alal moo tax nag ma ñëw ginnaaw ba yàlla def na jox naa leen li ngeen moomoon amul kenn ku ma ne yoreel naa ko dara lépp mat na man nag dugg naa ci diina ji man Abul Aas ibn Rabi' ci la delloo Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu ñëwaatee nag tuub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy delloo soxnaam si di sayyidatu Zaynab bint rasulillah aleyhim salaatu wassalaam ci at ci eh, eh, eh, sëy bu njëkk ba lii nii côté bii moom yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bi nga xamante ne nii ci lañu lan ci lañu nekk doon gis tarjama Seydina Abul As léegi nag mu des taxrij bi waaye sa xadiis bi defoon nañ ko tamono yooyu léegi xadiis bii nii imaam Ibn Sa'd moo ko soloo imaam Ibn Sa'd moo ko soloo imaam Ibn Isaaq waaye moom riwaay imaam Ibn Sa'd bi mu'allaq la mooy dafa lonku mooy dafa àggul dafa am rupture waaw mu'allaq mooy xadiis boo xamante nii raawi bi ki koy nettali moom sëriñ bi jege bi nga xam ne ci moom la ko jële dëgg mooy moom tuddul amul intermédiaire boobu tudd ko dafa tëb beneen génération loolu mooy muallaq imaam ibn Isaaq daal dina koy solo na ko noon imaam al ah, indi na ko bi muy nettali xabaru islaami Abil Aas wa raddu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam zawjata bi nga xam ne ci lay tudd dugg ci lislaamu seydina abul aas ibn rabia ak delloo gi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo soxnaam di seydatu zeynab ah imaam ibn isxaaq kon wax nañ la moom soloo na ko ah, imaam at-tirmidhi yi daal dina koy soloo ah, moom mooy mooy mooy xadiisu maye gi maye gi la la ci yonent bi aleyhi salaatu salaam di jox imaam ibn eh, abul aas di ko may soxnaam moo di ko delloo soxnaam imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo ne hada xadisun laysa bi isnaadihi ba's mu ne lii de xadis la boo xam ne sanad bi amul problème voilà am na nag ñeneen ñu ko soloo ci yoon moom ci yoonu imaam ibn Ishaq la yoon am na ñu ko soloo ci yeneen yoon bu dul yoonu imaam ibn Ishaq ku mel ni Sa'id ibn Mansuur mu ci saadis boo xam ne nag mursal la ndax ci imaam ash-Sha'bi Abu Aamir ash-Sha'bi ci moom la yem waaye boo boolee yooyu yëpp mooy bi lay dëgër day dëgër te surtout Sha'bi yi am na ñuy wax ne moom maraasilam yi euh, moom euh, Seydina Sha'bi yu wér la moom imaam Sha'bi ci lenn ci boroom xam-xamu xadiis yu mag yi boo demee ci maraasilu imaam Abu Daawud boroom sunan bi danga ko fa fekk ah imaam al-Hafiz ibn Kathir nag xam nga lii dañ la fii nii ci sixième année bi wax nañ la sax mois bi am Euh, ci jumaadal ura la am muy sariyatu Zayd ibn Haritha ila Na'is imaam eh, eh, Ibn Kathir moom dafa gis ne tuubug imaam eh, Abul As du jamono jii waaye ci huitième année bi la ci at mi nga xam ne ci lañ ubbi Makka moom loolu la gis moom imaam Ibn Kathir contrairement ak li ñuy wax te lii mooy imaam al-Waqidi moom moo ne ci sixième année bii la am voilà. moom dane moom loolu la jàpp moom imaam alxaafiz ibn Kasiir boroom albidaaya on nihaaya léegi nag bu nga xamante ni kon ci lañu pare lool kon ñu ngi ba léegi ci jumaadal uulaa muy weer wu njëkk woowu noo weeru jumaada yi ñaari jumaada moom jumaadal uulaa ak jumaada saaniya imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi wa nabi di ñu nettali nag cette fois-ci beneen xew-xew boo xam ne cette fois si du xa du du sariya waaye xare la ghazwa loolu mooy bii nag yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo xare xare bi yónnuwul kenn te imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne xaddatani ziyaad kii bokk imaam ibn isxaaq nee na xadiis bii nii ndax après lu ko indi ca fin ba bi mu indee nettali bi ba pare la ne nettalib xare bii nag an Aasim ibn Umar ibn Qataada maa ngi ko jële ci sama sëriñ di Aasim ibn Umar ibn Qataada moom la ko jële radiyallahu taala an ali Qataada wa Abdullah ibn Abi Bakr ak sama benn sëriñ di Abdullah ibn Abi Bakr an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik mu jële ko ci Seydina Abdullah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anil jamii kon loolu noonu mooy li nga xamante ne nii ah moom la imaam ibn isxaaq daldi daldi loolu mooy càllale léegi nag kon xare bi mooy lan imaam ibn isxaaq dane ah summa mooy ginnaaw léegi ay xare lay wax mooy day def day relier ginnaaw xare biñ mujj mooy ban ghazwatu Bani Qurayza léegi nag loolu lay relier ak xare bi mu ne thumma aqaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bil madinati dhal hijjati wa muharrama wal muharram wa safaran wa shahri rabi' wa xaraja fi jumaada al-uulaa ala ra'si sittati ashhurin min fathi Qurayza ila bani Lihyaan yatlubu bi ashaabi ar-Rajii' Xubayb ibn Adiy Xubayb ibn Adiy wa ashaabihi wa azhara annahu yuriidu ash-Shaam li yusiiba min al-qawmi ghirran. Imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi wa an abiihi mu ne kon ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi paase madinatul munawwara dhal hijja ndax waxoon nañ la comme li mu ko waxe woon moom imaam ibn isxaaq mu ne woon wa kaana fathu bani quraydata fi dhil qa'da wa sadri dhil hijja mu ne ubbik fi nga xamante ne nii mooy banu qurayda mu ngi xawoon ci weeru dhul qa'da ci cinquième année bi wa sadri dhul hijja ak débiwu li nga xam ne mooy weeru dhul hijja di dernier mois de l'hégire du mois de l'hégire de l'année de l'hégire muy lan muy weer wi nga xam ne ci la tabaski di xew ak début ci loolu la ghazwatu bani qurayza amee woon mu ne na ginnaaw loolu summa aqaama rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daal di fay des zal xijja kon weer woowu comme que début bi la xare ba la jeex mu daal fay des li des zul xijja wa muharram ak muharram di atu sixième bii di bu bees bi wa safanan ak safar wa shahray rabi' ak ñaari weeru rabi' li rabi' al ula ak rabi' al wa xaraja léegi nag mu génn fii jumaadal uulaa ci weer wi topp ci rabiu thani muy jumaadal uulaa bi nga xam ne ci leen gi sànq sariya bu seydina zayd ibn haarisa ila al is ci weer woowu ci la génn moom alayhi salaatu wassalaam ala ra'si sittati ashurin min fath quray boo ko konte ak bi qurayza amee muy ca dul qa'da nga compter ko jeexee boo ko compter ba ni muy génn ni six weer la diggante bi waa fan la génn jëm moom aleyhi salaatu wassalaam ilaa bani lihyan mu ne mu génn ngir dem ci waa banu lihyan ndax yaa ngi fàttale ko waa banu lihyan moom la lay nettali nii mu ne yatlubu bi asxaabi rajia ngir mu daldi jël revanche fayyu ndax gaa gis nga boo toogee bàyyi noonu mooy gaa yi yoonu tool lañ koy def gis nga arab yi te loolu mooy nit buñ lay noggatu nga toog di di nooyal naan eh eh gaa yi même école yeeg lépp noonu la ak état yi ku nooy rek gaa yi def loo saa bu ñu xëyee ci yow lañ jëm buñ amee lu ñàkk noonu la jinne yi def ñuy sonal noonu la nit ñiy defante seen biir rab yi noonu la man sa moroom duma goo xamante ni nii heureusement ba am na sax yenn loi yu tax mais état yi sax entre état sax noonu la mooy deux rek nga gis ñu bombardé ay Liban gii ndax lan amuñu défense bon ay nooy neex lañu loolu lool loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam nag mu dem ci waa Banu Lihyaan yi nga xam ne ñoo rayoon kan asxaabu rajia ñamu yónni woon ñu ne woon sariya istitla'iya waa banu raj daal di leen jàpp daal di leen rey te ki leen jiite woon moo doon moo ko ca ginoon a siiw moo doon xubayb ibn xubayb ibn adi mooy seydinaa xubayb ibn adi wa lastu ubaali boroom wa lastu ubaali xiina uqtalu muslima ay shaqin kaana fillaahi masra'i voilà moom moo waxoon loolu boo fàttale ko fa lastu baal yi faalew ma bañ ko jàppee ndax waa banu lexyaan c'était des des experts des snipers yoo xamante ne excellent sniper ñu ñëw gaay bi bi leen saxaaba yéegee ñu daw yéeg ci kaw montagne bi comme nañ ko gisa woon gaay fexeel dara gaay mënuñu mu ne ñu ñu ne saxaaba yi bu ngeen bëggee ngeen wàcc ñu baal leen duñu leen def dara am ci ñoom ki leen jiite woon di mbokk Seydina Omar boobu radiyallahu anhu ne man moom dama fee nekkul laa laa laa <coughs> laa adxulu fi zimmati kaafir man moom duma nekk ci protection kaafir mu xeex bañ rey ko ñii nag ñu jàpp leen prisonnier di jël bu ak mbokkam ma daal di koy jaay Quraysh ndax xam nañ ne bu bokk na ci ñi nga xam ne sonaloon nañ seen yenn kilifa yi fa la xamante ne moo doon wax léegi nag ba waa Quraysh rey ko bañ ko tegee nar koo rey mu ne leen may leen ma ma julli ñaari ràkk mu ne may leen ma ma julli ñaari ràkka ñu may ko mu gàttal ràkka yi ne bu ma bañul woon ngeen ne damaa ragal deede dinaa ko yokk ba niñ ko reye woon mu waxoon veeram yu siiw yoo yële moom Seydina ah, Xubayb ibnu Adi Xubayb ibn Adiy radiyallahu taala anhu wa ardaa léegi nag ñooñu noonu nag waa Banu Lihyaan ñooñu defoon loolu ñooñu ñooñu nag la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem nag di uti ngir fekk leen fa corriger leen voilà ngir mu corriger leen ci jëf ji ñu jëf yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di bi muy dem nag ah mooy waaw kaana rasulallah wa kaana rajula harb ndaw yàlla la woon waaye chef de guerre la woon kuy man stratégie de guerre alayhi salaatu wassalaam moo féete kaw imaam ibn Isxaaq nee na bi muy dem foofu ngir corriger ji waa Banu Lihyaan ndax araab yi ba ñu gisee Uhud ñu gañe jullit ñi ci biti ñoom ci lañ amee woon confiance bay dugg jullit ñi di xeex ak ñoom ba ñenn ñi di teg ay plan ngir dal seen kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu mu rek yónni benn sariya ñu fekk leen léegi nag waa Banu Lihyaan yii correction daal di dal seen kaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag daal di génn waaye bi mu fay dem wa adhara annahu yuridu Sham li yépp ak fi mu jublu ku ko gis danga naan kii Sham la jëm xam nga Banu Lihyaan c'est le contraire de Sham mooy banu lexyaan yii nii ñoom est bi côté est bi lañ ne alors que Sham boo jógee Medina ci nord bi la yonent bi alei saatu nag mel ni ku jëm Sham wa azhara ci biti mu feeñal que ni moom Sham yuriidu dafa namm fi mu nam ma jëm mooy ak Sham ci doxalinam waxul kenn ne Sham laa jëm mais ni mu dox ni muy doxale fi mu jaar xam nga nit boo taxawee tey euh, bu dee ñu xam bu ma taxawee poste Thiaroye yi Sonatel foofu orange bi gis waa ju jëm Thiaroye gaar fu muy jaar mooy ma taxaw foofu ci buntu poste bi poste bi poste foofu noonu ci garage Kalandoo bi fi fi pont bi nekk léegi pont bi léegi yow ku bëgg a dem ku bëgg a dem Thiaroye gaar fan lay jaar xam nga day jaar day day tàllal ci biir day dugg ci biir waa ku bëgg a dem Rufisque fooy jaar est foofu ngay jaar non non fële ngay a jël autoroute à péage mais bu dee jëloo à péage bi mooy da ngay continuer topp route de Rufisque bi nag bu doon tey dañ naan ngir ñu gën koo kii mooy yeneen wàllu sarsam fi mu bëgg a ñoom Caaroy gaar lañ ne. mais bi muy dem mu jaar route de bi jóge poste Caaroy continuer mel ni kuy dem jàmm gën xam nga loolu gars yi dañuy foog ne kii moom feneen la jëm noonu la nag wa azhara annahu yuridu mu daal di wane ci biti nii que ne moom Sham bëgg fa dem fa la jëm ngir lan li yusiba min al qawmi xirra ngir mu am benn poñ benn fay am benn occasion bu muy fekk gaa yi nga xam ne da leen di bett gaa yi duñ mën a daw loolu la bëggoon imaam ibn Hisham rahmatullahi alayhi keroog bi muy génn wastaamala ala al madinati ibn ummi maktum mu ne keroog moom imaam ibn Hisham mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dem keroog ki nga xam ne moom la defoon mu assuré intérim toogal ko Medinatul Munawwara mooy silmaxa boobu di Seydina Abdallah ibn Amr ibn Mak ibn Ummi Maktum wala Amr ibn Ummi Maktum radiyallahu ta'ala an imaam ibn Isxaaq nee na fasalaka ala ghurab léegi moom nag dafa dugg ci description yoon yi mu jaar euh, bu doon tey mooy kon mu jël yoonu Rufisque bi route de Rufisque bi jaar Jaksaaw mooy romb Jaksaaw ci tali bi noonu romb jàmm gën voilà romb ay mbaaw mooy yooyu noonu la lay wax nii naan ay Fass mbaaw ay Sicap mbaaw yooyu comme yu mel noonu la mooy di la wax mais après xam nga boo demee ba jàmm gën mën ngaa tourner après <laughs> outil caaroy gaar léegi nag lu mel noonu la <laughs> mooy nga jaar côté Abdou Mbow um, Abdou lan non non ba nu mu tuddati quartier bu jàmm gën bu siiw boobu rek euh, Thierno xaw ma Thierno lan nga daal di fay jaar remonté yi caaroy gaar lu mel noonu la nag mu ne kon fasalaka ala ghurab jabalun bi nahiyati madina ala tariqi ila sham léegi nag mu dugg jël yoon wi nga xamante ni moom lañuy ñuy wax ghurab benn montagne moo fa nekk bu nekk ah, boo xam ne sorwul Medina mais ci wàllu Medina yoon wi jëm Sham mu ngoog mooy lim la doon wax sànq summa ala Maxyas ala Maxyas mu jaar Maxyas après mu jóge foofu jaar Batra mooy turu ab montagne la dangay dégg Petra sax ñu koy wax Batra xam nga bet batra <coughs> bii nii am montagne la turu montagne la comme li borom boroom bool Buldan wax euh, leeru ma nag ndax est-ce mooy Petra bu siiw bi bi nekk Jordanie foofu gaa yi ne woon euh, mu ne summa saffaqa zaatal yasaar ginnaaw gi bi mu àggee foofu nag mu jël càmmoñ mooy mu contourner nag léegi nag jël càmmoñam mooy ñi ba foofu danga naan Sham la jëm après nag foofu nag le détour le retour le ngir nag dem nag ca waa banu est ba nag côté waa banu Lihyaan nag voilà mu ne nag fa xaraja ala bayna benn mu génn benn xur wuñ naan bayna thumma ala suxayraatil yamaam mu daal dem benn daluwaay euh, bu ñuy wax suxayraatil yamaam après mu daal di foofu ci yoon wi yoon wi jëm Makka après mu ne fa aghadha sayra sari'an hatta nazala ala Ghuran mu pressé le pas nu mu gën a gaawe ba ni muy wàcce bërëb buñ naan Ghuran fekk nag foofu wa manazila Bani Lihyan te foofu nag mooy daluwaay mooy nga contournement bu rëy bi def ba agsi nag ci këri Banu Lihyaan yi mu ne wa ghuraan waadin bayna Amaj wa Usfaan ilaa baladin yuqaalu lahu Saaya nee na xuraan mu lay wax fi nekk benn xur la wu nekk entre Amaj ak Usfaan benn ci benn dëkk bu ñu naan Saaya fekk nag waa Banu Lihyan xam nga tribu yu mel noonu mooy boo ndëkkee kàccoor doo doo sa xel du dal mooy foo nekk dangay ngay tout le waajal sa bopp seen xel du dal ndax ndax wóoruñu ci ci tojaange lañuy lañu dëkk moo tax malgré lu yonent mi alayhi salaatu salaam def yépp fa wajadahum qad hadiru wa tamanna'u fi ru'usil jibal fekk nag gaa yi jël seeni précaution ñoom daal xaw ma dañ koo flair <laughs> dañoo am fleer bi xaw a sentir ne boo am na menace bu ñuy jege si ñu daal di ne yéeg ci kaw montagne yi ñoom ñépp nga xam ne foofu te ay borom ay francs-tireurs la ñu woon mooy bu ñu fa yéegee yow doo leen fa mën a fekk ndax ku yéeg ñu ñu bàcc la ay ay ay léegi nag ñu daal di yéeg ci kaw montagne yi mu ne nag bi yonent bi aleyhi salaatu salaam wàcce foofu wa axta'ahu min min ghirratihim min ghirratihim ma arad qaal mu ne nag bi yonent bi aleyhi salaatu salaam agsee foofu ba ni nga xamante ne nii ci la gis ne gaay rëcc nañ ko mu ñëw fekk gaay newuñu fi ñu nga ca kaw montagne yu yi léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne law annaa habatnaa usfaana la ra'aa ahlu makkata annaa qad ji'naa makka mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum ah waa ñun de bu ñu demoon usfaan mooy comme que ñëw nañ fii waa Banu Lihyaan naani nañu kaani sori wu ñoon Makka nag naa ni nañ kaani nee nañu fees mu ne ñun de bu ñu demoon wàcc xuru Usfan bu ñu fa wàccoon de waa Makka dinañu gis ne ñun dañoo ñëw Makkaa ñu tax a jóg léegi nag yonent bi aleyhi salaatu daldi fa xaraja fii mi'atay raakibin min ashaabihi hatta nazala Usfan mooy ngir tamit dissuader waa Makka ndax waa Makka yaa ngi barki démboo njaay ci ci fin wu weer wi lañu fi ñëw euh, euh, bi weer wi waaja dee lañ fi ñëw cinquième année bi ne nañ ñoo assiégé si xandak léegi comme que ñëw nañ fii li ñu taxoon a jóg euh, antuwul te Makka soriwul Usfan soriwul nañ ñëw Usfan ndax soriwul màkka bu ko defee waa Makka xam ne waa ndeke jullit ñi ñoom nañ bëggoon a boom ñoom ñoo am fitu ñuy wax ñu ñëw ba suñuy nag fa buuru dëkk di ñu nargué mais vraiment nag chapeau quoi léegi nag yeneen tubaab yi saam daal di génn ngir tamit wane sa doole wane ne gis nga bu leen yaakaar ne taw dégg li mu waxoon al aana naxzuhum wala yaxzuna à partir d'aujourd'hui xaw ma kan waa Makka moom ñoo leen ñoo leen di songati mais ñoom du ñoo jëlati initiative ñoo leen di fekki mais ñoom du ñoo ñuy fekki ci léegi keroog xam na léegi nag kon mu daal di génn ànd ak deux cents gawar. ay warkat ay cavalier ci saxaabaa mi radiyallahu anhu ñu jóge Banu Lihyaan daal di wàcc Usfaan xur nga xam ne soriwul Makka mu ne thumma ba'atha faarisayn min ashaabihi hatta balagha Kura al-Ghamim mu daal di yónni eh, ñaari góor ñaari cavalier ci saxaaba mi radiyallahu anhu ba ñu ñu mooy ñu dem def observation ñu daldi dem daldi def observation ñu daldi dem daldi wàcc fi nga xam ne mooy qura qura al-ghamam ah muy benn bërëb boo xam ne ci Xijaaz la nekk entre Makka ak Medina nekk benn xur boo xam ne en face de Usfan la nekk moom ak Usfaan ak moom ak Usfaan huit mille huit ci distance moo dox seen diggante ak Usfaan mu yónni fa ñaari cavalier ngir ñu dem def observation mu ne summa karra wa raaxa rasulullahi qaafilan ñu daldi dem daldi rëppëtal ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi dëpp daldi dellu loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li xew foofu kon mu daldi dellu moom alayhi salaatu wassalaam daldi dellu fi nga xamante ni mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon loolu mooy ghazwatu banu lihyan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dina fay demale ba ci waa Usfan ngir waa Makka am moom daal dinay ñëw ba fii kon nag mooy jullit ñi aa ah! kon nag ñañu foogoon ne ñoom daal dañuy ñëw jaar seen kaw du deme noonu mu nekk non seulement mission boo xam ne ñaari ñaari avantage la mooy waa banu lexyaan moom xawmatee ñan mais dootuñu ko defati wala boog seen xel dina ko xalaataati bu baax ba lañu koo defati waaye ñii nii di waa Màkka it ñu yëga ci ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay dikk ba fii ci loolu noonu ah même imaam Ka'b ibn Malik su euh, doomam ji nee na daal dina ciy def ay weer ci ba Bani Lihyaan moom Seydina Kaab radiyallahu taala wa arda muy ñetti weer yoo xam ne imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi wa an daal dina koy solo ba léegi kon loolu moo xew kon ci jumaada kon loolu la imaam Ibn Isxaaq moo rahmatullahi alayhi wa nabi nettali mu xew kon ci jumaadal uulaa ba léegi ci sixième année bi muy xare kon ghazwatu bani lihyaan léegi nag ginnaaw loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci weer wi ci tegu di jumaadal aaxira ba léegi ci juróom benneelu at bi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam mu yónni waa ci seydina Zayd ibn Haarisa yónni ko ci beneen sariya ci foo xam ne moom lañuy wax ak Tarif mu yónni ko foo fële ah nga xamante ne environ trois euh, trente-six mille la diggante foofu ak Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam muy weer wi topp ci xare banu lixyaan ci la yónneeti seydina zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil raxmatullaahi radiyallahu taala anhum wa ardaahum boole ko góor ñu dem fan ila bani sa'laba ñu daldi jëm ci waa bani sa'laba ci bërëb boobu ñu la wax torif bam demee mu daldi teg loxo ci li nga xam ne mooy ay gàtt ak seen jur ya arab ya daal di tasaaroo mooy kaw kaw yi la ndax comme que gaa yi moom dañoo yonent bi aleyhi salaatu salaam du bàyyeeti gaa yi di dal ci kawam kum ci dégg ne yaa ngi nar dara ndax li dal li ko dal ci ñoom Seydina Xubayb bëggatul mu dalati ko ak tamit di toog gaa yi nii ñoom comme niñ koy dinañ ko gis te gisoon nañ bi ñuy def tarjama Seydina Euh, euh, euh, Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu ni nga xam ne Mas'ada al-Fizari kàccoor bi ni mu defoon daal di ñëw songu caaw Medina bi ba rey fa sax ay nit daal di fay rey benn saxaaba daal di ne fes yonent bi alayhi salaam nag loolu la dul nangooti. moo tax ku mu ci yëg ba mu yëgee kaw kaw yii nii nekk Tarif bokk ci waa ba Banu Sa'laba mu yónni ci jumaadal aaxira ci sixième année bi. mu takk benn sariya yu jiital ci seydina Zayd ibn Haarisa alxibbu radiyallahu taala anhu wa arda mu agsi gaa yi ne fes wa harabatil a'raab <laughs> wa xaafu an yakuuna rasuulullahi sallallahu alayhi wa qad saara ilayhim ñoom dañu foogoon ne ñoom dañu foogoon ne yonent bi alayhi salaam ci boppam moo fi ñëw moo leen di songu ci gaa ne fes nusirtu bi ru'b masirata shahr xam nga loolu yonent bi aleyhi salaam ci yi nga xam ne moom la ko suñu boroom jagleel jox ko ko da joxu ko yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon bokk na ci yooyu nusirtu bi ru'b masi masirata shahr mu ne dañ may suñu boroom moo ma dimbalee tiitaange gu muy sotti sànni ko ci xolu samay noon ci distance boo xam ne fa ma ne bu jógee moom ngir jëm ci ñooñu fa mu ne boo ko kon boo ko doon dox weer lu toll noonu noonam bu jege foofu day tiit allahu akbar moo tax gaa yi kaw kaw yii nii bi nga xam ne ñoom ci lañu yëg affaire bi ñu ne fes taluñu sax yóbbu jur ji ndax yée saay jur moom ay gàtt mën nga koo amaat quoi mais bakkan moom bu rotee c'est fini julli tubaab kon nag gaa yi ne naa ni kaani daldi dugg ci biir désert bi daldi seeti lu waay xam boote doomam ñu ragal ne yonent bi yi salaatu salaam moo ñëw ci ñoom ndekete Seydina Zayd la woon mais bu doon lool yi dañuy daw Seydina Zayd ibn Haarisa ginnaaw lool mu gàtt yam fa fekk ak troupeau yi mu daldi koy wommat daldi yóbbu Madinatul wara ala saakini afdalu salaatu wassalaam xadiis bi nag imaam ibn Sa'd moo ko solo ci xadiis ci càllale boo xam ne mu'allaq la imaam al-Waaqidi daal dina koy solo ci sanad ñaari sanad yépp nag daal di ñuy euh, mooy <coughs> euh, wéruñu voilà mooy wéruñu ah am na nag beneen sariya boo xam ne waa ahlu siyar wal maghazi dañuy tudd ne ci sixième année bii la am ci jumaadal aaxira ginnaaw sariya bi ba léegi muy sariya Seydina Zayd ibn Haarisa mu jëm ci Juzaam bokk ci suufu Hisma loolu noonu euh, euh, euh, benn bërëb la Hisma benn suuf la bu nekk ci ci àllub Shaam bi siri foofu noonu digganteem ak waadul xuraa ñaari guddi la mooy boo koy dox ñaari jour lay jëlal ak waa Tabuk ñoom boo newoo Tabuk dëkk bi ñu naan Tabuk foofale ca Jordanie foofu boo fa nee da ngay doon gis dëkk bi nii di ardu Hisma ndax benn montagne bu rëy la bu tudd jabalu Hisma ñu koy woowe moom lañ doon woowe foofu am na boo ahlu siyar wal maghazi dañuy tudd ne eh, fii nii ci la ci jamono jii ci rabiu uh, jumaadal axira yonent bi alei satu salaam dafa takk beneen sariya yónni waat Seydina Zayd ibn Haarisa mu daal di dem foofu ci xur woowu ndax lan ndax Seydina Dihya ibn Xalifa al-Kalbi mi ngi gisoon moom la yonent bi alei satu salaam yónni ci Hiraq la ci Qaysar ba mu demee jóge Sham fële Ruum Rome Rome l'empire romain byzantin bi ne woon foofu léegi nag mu dem bi muy ñibbisi mu defaale commerce Sham jëndaale fa ay marchandises gars yi daal di koy mu romb fii gars yi dépouiller ko dépouiller ko li mu yor nangu lépp léegi nag bi mu ñëwee yonent ma lay saar daal di takk sariya bi ngir fekk leen foofu corriger leen ci loolu ñu def yónni Seydina euh, Zayd ibn Haritha mu daal di dem foofu jublu ji ci ñoom ngir songu leen euh, te nangu jëlaale la nga xam ne moom lañ jël ci seydina Dihya ibn Khalifa radiyallahu taala anhu wa arda waaye nag euh, loolu noonu dëgërul kënee ci jamono jii la xew loolu dëgërul ndax euh, sikk nekkul ne gisaguñu yonent mi alay saab saab àggaguñu fi muy yónnee sariya yi li muy yónnee maanaam sariya yi rasaa'il yi mooy lettre yi mu doon yónnee ci buur yi ak see ci te loolu comme ni mu ñëwee ci saxiixu ima euh, ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi kaana Seydina Dihya ibn Xalifa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu ngi ko yónnu ci Hiraql ci jamonoy sulhul Hudaybiya mooy bi nga xam ne ci lañu am trêve boobu ci la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci la doon yónni lettre te loolu accès guñ ci kon nag euh, wa fii nii la xewoon ci jumaadal aaxira ci sixième année bi loolu noonu dëgërul. dëgërul ndax Seydina Dihya kenn yónneegu ko woon sulhul Hudaybiya gisaguñu ko te trêve boobu te sax du jour bi ab mooy conséquence trêve boobu ba ba ni muy doon tenir trêve bi ci jamono jot ci la yonent mi alayhi salaatu salaam xam ne leegi nekk nañ période di jàmm mu ci mu ci profitoo ngir woo nit ñi euh, génn leen min ad-dalaali ila an-nuuril mubiin génn leen ci cànkute yi ñu ne dugal leen ci leer bu biir gi ci jamono jooju nag ci la yónni woon Seydina Dihya ibn Xalifa waaye pa pa jamono jii de voilà eh, kon loolu mooy li nga xam ne kon mooy li dëgër dinañ ko gis jamono yooyu buñ gisee bu ñuy yónni Seydina Dihya ci euh, lettres yi incha allah dinañu gis bi koy neen timaale saam yónnee ci euh, moom Seydina Zayd ibn sariyam bi ci Juzaam ci suufu xisma nekk ci yoonu Sham bi foofale euh, incha allah buñ ci agsee dinañu ko gis léegi bokk na ba léegi ci xew-xew yooyu ci juróom benneelu at bi ba léegi ci weeru Sha'ban ci juróom benneelu at bi ci weeru Sha'ban ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam beneen sariya bu bees muy sariya bu seydina abdirahman ibn awf seydina abdirahman ibn awf yonent bi aleyhi wassalaam daldi ko yónni ci beneen sariya boo xam ne mu ngi ko yónni ilaa duumatil jandalee yónni ko fi nga xamante ni mooy duumatul jandal duumatul jandal loolu amoon na xare bu tuddoon noonu boo xam ne yonent ma lay saar saam dafa demoon ngir xare waaye xare mujjul am qurayzatun no kii wa qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waq'atul ghumami hamra nadirun riqaa'un maw'idun ma'du duumatin muraysi wal ahzaabu laa tanami walla duumatu boobu mooy duumatul jandali foofu nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa yónni seydina abdurrahman ibn awf yónni ko benn sariya foofu la ci duumatul jandal ci weeru shaabaan yonent bi aleyhi dafa woolu seydina abdurrahman ibn awf daal di koy dëj toogloo ko ci kanamam mu toog waaw mu daal di koy kaala kaala ko ci loxoom yu tedd yi alayhi salaatu wassalaam ko kaala gu tar koy doo gis kaala gu dàq loolu way kaala seydina abdurrahman ibn awf ne ko bismillah wa fi sabilillah fa qaatil man kafara billah laa taxul wala taxdur wala taqtul walida du doon moom du nañ koo du ñëw rek di boyal nit ñi noonu déedéet dalay jox yu leer ne la lii ngay def mu daldi koy teg ci kanam kaala ko kaala gu mu tar ka bu bu bu tar fa kàllawaay ne ko nag bismi ne ko bismillah ci turu yàlla la ñuy tàmbalee sa xare sa sariya bii nga jëm ci turu yàlla lay ta la ñuy tàmbalee wa fi sabilillah wéyal nga dem ci yoonu yàlla ngeen ne ne ko nag fa qaatil ndigal li mooy xareel ak koo xam ne dafa weddi yàlla fële ca duumatul jandal ne ko nag boo demee aa alxulul bu ko fa def mooy ne bul jiite nit ñi bu ngeen amee yàlla def ngeen am butin nga daal di jël ci butin bi ndax yaay chef de guerre bi nga jël ci lu la neex te ñëwagoo fi ñi la yónni déedéet laa taxul wala taxdur te tamit bul wor ñi ma lay booleel nga ànd ak ñoom ak man mi la yónni tamit bul wor ndinkaane wala taqtul walida te boo demee xale nourrisson xale bul rey koo xam ne xale la de toute façon ak mag ak yooyu yépp da ko doon tere ak koo xam dafa nekk fa muy jaamoo yàlla waaw gisoon nañu Seydina Ali ku bu yàggul mu daal di koy yónni ila ci waa qabila kalb bi nga xam ne ñoo ne woon duumatul jandal ñi nga xam ne ñoo ne woon duumatul jandal ah ba pare mu ne ko ba pare mu ne ko moom seydina abdurrahman ibn awf in istajaaboo lak in istajaaboo laka fatazawwaj ibnata malikihim mu ne ko tegal ko ci ne ko nag boo demee mooy de toute façon doo dem rek kàmbalee xeex moo tax mu ne ko mooy boo demee nga woo leen ci loolu lépp ñu bañ voilà moo tax mu ne ko inistijaabu lak buñ la nangulee liñ leen di woowe muy lislaam nag fatazawaj na nga denc ibnata malikihim seen doom yu jigéenu buur seen buur ba am na doom ju jigéen joo xamante ne boo demee ñoom bu dee nangu nañu dugg ci lislaam yow nanga nga denc ndaw soosu allahu akbar seydina abdurrahman ibn awf di dem ak sariya bi daal di fay passer trois jours di leen woo yad'uhum ila al islam di leen woo ci lislaam ah fa aslama ra'isuhum seen seen seen buur bi seen njiit mi daal di tuub te mu ngi tuddoon al asbax ibn amr al kalbi di al asbax la tuddoon di doomi amr al kalbi ñoom nag ñoom ñii ay chrétien lañu woon wa kaana nasraniya mu ne wa aslama ma'ahu xalqun kathirun min qawmi nit ñu bari daal di tuub tamit ci waa këram ci ay ñoñam ñi nga xam ne ñoom la doon administrer moom bi mu tuubee di seen njiit loolu di al asbax ibn amr al kalbi radiyallahu anhu Ah. ña nga xam ne mooy ñi ci tuub léegi nag ñeneen ñi nga xam ne nanguwuñoo tuub ñu teg leen neleen nag bu ngeen tuubul leen la mooy da ngeen di nangoo nekk ci ronu autorité jullit ñi ndax al islaamu yaalu wala yoona alay ndax mooy tuubu ngeen ku mu neex nga bañ a tuub fa man sha'a fal yu'min waaye nag duñ leen bàyyi ngeen ñuy noot walla ngeen di am ay accord di teg ay deal ay plan ak suñuy noon ngir dal suñu kaw léegi ni ngeen di def ku mën a joxe jizya ci yéen ngeen moom ngeen di joxe nekk suñu ronu autorité léegi nag seen sécurité ñun julli ni ñoo ko yor ku leen songati ñun la laal loolu la tamit de ahkaamu ahli zimma loolu lu am solo la mais dañuy fay li ñuy fay ñoom duñ fi joxe azaka julli ni ñoo joxe azaka ak yooyu mais ñoom li ñuy joxe ñoom mooy jiis ya léegi nag ñi nga xam ne ñoo d'accord ne ñoom dañuy des ci seenu nekk chrétien mais nangu nañoo joxe jizya mu bàyyi leen ñu des wa mu daal di denc moom Seydina Abdurrahman ibn Awf ndaw soo sële yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ko di doomu seen buur bi te mu ngi tuddoon Tumaadir bint al Asbagh ibn Amr al Kalbiya radiyallahu ta'ala anha indi ñu ànd ak moom indi leen indi ko madinatul munawwara kii nag tumaadir boobu moom mooy yaayu abi salama ibn abdirahman allahu akbar abu salama bokkoon ci boroom xam-xam gën a yu mag yi taalibe bu mag bu seydina abu hurayra ak ñoom sayyidatu aïsha kii moo yaayam di tumaadir bint al asbax al kalbiya moo tax moom famille royale bokkoon ci côté yaayam moom seydina abu salama ibn abdirahman loolu mooy sariya bu seydina abdirahman ibn awf boobu léegi nag waaw lu des taxriij bi imaam ibn saad moom moo nettali lii ci sanad boo xam ne muallaq la imaam ibn isxaaq daal di koy nettali ci sanad boo xam ne dafa am rupture waaye Euh, imaam ibn Isaaq moom tuddul ne ban côté waxul par exemple que ne ca duumatul jandal la woon fala fala sariya bi amoon ah euh, imaam ibn Hisham nag moom moo ci yokku ne sariya boobu sariyatu duumatul jandal la tudd naka noon imaam euh, kii al-Waaqidi soloo na ko ci càllale boo xam ne jokkaloo waaye càllale bi wérul ndax al-Waaqidi matruk kon loolu insha allah xam naa tey fa la ñuy yem tey